Ah, masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahuma fil muqaddima fii faslun fi dhikr wa kullu man fi wajhi zalimin qara xamsiina minha wa yaxaafu darara fa innahu yaamanu dalika darar li annahu yudilluhu rabbul bashar mu ne fa innahu mu ne wa kullu man voilà képp koo xam ne fii wajhi zalimin ci xar kanamu ci kanam en face de ab tooñkat koo xam ne daf laa tooñ waaw bëgg laa noot te moo nekk moo nekk ci tooñ nar laa noot ci maali for nar laa jaay doole waaw xaraa képp koo xam ne ba nga nekkee ci kanamu ku mel noonu dangaa jàng xam siina juróom fukk mooy cinquante minha ci basmala mooy bismillahir rahmanir waaye xaafu dorara la tax mu jàng mooy dafa ragal ay gi war a tukkee gi nga xam ne moo nar tukkee te moom lay ragal mu tukkee ci ci ci tooñkat bi fa innahu na ko leer ne waa joo jëlee yaamanu dina nekk koo xamante ni day nekk ci kóolute waaw dinañ ko dinañ ko sécuriser dinañ ko teg ci kóolute yaamanu zalika darar dina nekk ci kóolute ci eh, musiba goo gële lor goo gële mu ragal ci waa ji li annahu mel ni ñu ne ko lu tax mu ne li annahu ndax yudilluhu dina toroxal tooñkat boobale rabbul bashar borom bindeef yi naka nii comme niñ la waxoon al imaam ahmad ibn abdul al hilaali ci téereem boobu ñu la waxoon nuurul basar fi sharh al mukhtasar fa la indi lii tamit mu ne nii la ko waxee wa idha talaaha fi wajhi zalimin xamsiina marra dulla lahu wala dalla lahu wa alqa llahu fi qalbihi lhayba mu ne wa in wa ida talaahaa bu dee ne jàng na nit ki bu jàngee basmala la lay wax voilà mooy bismillahi irrahmani irrahim bu ko jàngee xamsiina marra juróom fukki yoon mooy cinquante fois dalla day torox ngir moom day wàcc bàyyi caay-caay ga mu naroon a ba ko naroon a teg yu yées yam ko naroon a teg day mel ni dootul moom mel ni xarum yàq wa alqa borom bi dina sànni fii qalbi ci xolam alhayba mooy ak piit waa ji ak tamit jox ko gëdd daal di koy ragal waaw loolu noonee la ko al imaam al hilaali eh, daal di eh, tuddee te sëriñ bi day tudd ay mbiram eh, ñàkkul ne tamit ci téere bo téere boobu la jële lii comme ni nga xam ne ca la jële woon wax dañ la waxoon naan Euh, ne suñu sëriñ bi euh, alhilaal yi wax na wa fi nazmi sheykhina alhilaal yi nekk na ci ci nosew suñu sëriñ ba alhilaal yi euh, du ñàkk tamit ne lii ci téereem bii la ko jële moom al imaam alhilaal yi rahmatullah alayhima kon mu ne wa kullu man qara'aha 'inda ar-ruqadi ihda wa 'ishrina faqat bi lazdiyad fa innahu ya'manu mawta al-faj'ati wa kulla sariqin bi tilka al-laylati wa kulla shaytanin a'adana la ahad min sharrihi wa sharri ghayrihi abada ba léegi muy wax ci njariñal basmala ngëneelu basmele waaw xam nga al imaam al hilaali bi muy euh, def sharaa boobale pa noonu la ko ngi tudde ad-durratu saadisa fi fadliha voilà waaw ci ngëneelu basmala li sëriñ bi di way nii ñii yépp daanaka maa ngi lay wax fi nga xam ne noonu nga koy fekkee ci téere al imaam al hilaali léegi kon mu ne wa kullu te képp koo xam ne nag kullu man képp koo xam ne qara'aha 'inda ruqad jàng na basmala bismillahir rahmanir rahim ba nga xam ne ca lay waajal li tëdd ihda wa benn ak ñaar fukk mooy ñaar fukk ak benn faqat kese bu mu ci yokk bilas diyaat ci loo xam ne amul yokk bu mu ci yokk de loo kese waaw mooy bismillahir rahmanir rahim kese bu mu ci yokk vingt mu ne loolu bu dee noonu la def fa innahu waajooju yaamanu dina nekk ci sécurité dina nekk ci kóolute mawtal faj at yi dinañ ko musal ci li mu nekk ci kóolute deewu mbetteel waaw wa kullu sa wa kulla saariqin waaye dinañ ko musal ci bépp sàcckat bépp koo xamante ne nii daa nekk koo xamante ne nii day fab di sàcc ci guddi gi waaw wa la saariqin ci bépp sàcc tamit dala ciy musal ah deewu mbetteel ak bépp sàcc bi tilkal laylati ca guddi goo gële waaw noonee la ko imaam al al al al al hilaal yi noonee la ko tuddee waaw ne imaam at-Tabaraani soloona wa axraja at-Tabaraani fi al-Kabiir an Salmaan al-Faarisi an rasuulillaahi annahu sallallaahu alayhi wa bi waxee loolu bare wa mu ne wa qaala aydan nee na idaa talayta mais moom à vrai dire xadiis bii nii tamit problème mu càllale am na ci tuuti mu ne wa mu ne wa qaala mu ne aydan idaa talayta bis al basmala inda an-nawmi boo jàngee li nga xamante ne nii mooy basmala ba ngay nelaw ihda wa ishrina marra mooy vingt et un benn vingt et un fois ñaar fukk ak benn yoon amina kooku dina nekk ci kóolute tilkal laylati ca guddi goo gële mina sariqa ci sàcc yi wa mina shaytaani rajim ci shaytaani mi nga xam ne moom la ñu jam moom la ñu dàq te moom la ñu jam wa mawti faj'ati ak deewu mbetteel wa hiya daf'un li kulli balaa te tamit day nekk loo xam ne luy jañ la bépp li nga xam ne mooy musiba la balaa la mu ñuy waxaat leneen sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne wa kulla shaytaanin a'aadana la ahad min sharrihi wa sharri ghayrihi abada kon wa kulla shaytaanin ak bépp shaytaane mooy liñ la waxal sànq xadiis boo bële al imaam al hilaali ne al eh, imaam al tabaraani moo ko solo ah loolu noonu mu ne mooy lim ne wa hiya dafun li kull balaa non seulement dalay sarir shaytaane xam nga gis nañ ko wa min shaytaanir rajiim moo tax mu ne wa kulla shaytaanin day day def nit ki nekk ci kóolute ci bépp shaytaane aadana al yal na borom bi nga xam ne mooy kenn daal di ñuy musal min sharrihi ci lu yéesam ak ay mbonam moom shaytaane wa sharri ghayrihi ak mboni keneen ku moom te mel ni moom abat ba faw léegi nag mu ñuy wax beneen mbir mu ne wa in qara'taha wa anta tahtawi bi kulli harfin mustaqillin tahtawi dala ulufin hasanatin wa tahut anka khataaya mithluhunna la ghalat wa mithluhunna darajatin turfa'u laka idha akhlasta hina tashra'u fa'adadul xuruufi rasman tu'tabar 'abda zabaaniyati tis'ata 'ashara waaw muy waxaat ba léegi leneen ci njariñul basmala mu ne wa in qara'taha bu dee ne jàng nga ko moom bismillahir rahmanir rahim moom lañ naan basmala waxoon nañ la ba bas bu dee verbe bi basmala mooy qaala al ins al mar'u basmala voilà ida qaala bismillah lañ naan basmala mu ne mooy bu waxee bismillah mu ne wa in qaraata bu dee jàng nga basmala muy bismillahir rahmanir rahim wa anta tahtawi yow mi ko jàng di nga woomal ta nga am bi kulli xarfin ci xarafam bu ne mustaqillin boo xam ne boo ko tegee nee ber ko xaraf bu ne di ci am ta moo yow di nga am te na xam ne xaraf kulli xarfin yow di nga ci amee lii waaye xaraf bu nekk taxtawi mooy araf bu nekk moom ci basmala lamboona daala ulufin mooy yow di nga am taxtawi daala ulufin waaw mooy yow di nga am lu tolloog daal ah ba ja da mooy quatre ulufin quatre mille ñeenti junni xasanaatin ci ay yiw di ko am wataxut ñu daal lay simpil an ka wu wëllif la xataayaa say ñaawteef say bàkkaar misluhunna yu toll noo nele muy 4000 dinañ la defal 4 ay yi 4000 ay yiw simple la 4000 ay yu bon yu mel noon laa xalat amul amul ak njuumte ci lii waaw mu ne wa misluhunna te lu mel noo ne mooy 4000 juróomi junni darajaatin ci ay daraja turfan des na la ko yëkkati laka ñeel la yow mi wax loolu le ida axlasta bu dee ne sellal nga ba nga koy jàng te yàlla kese te xiina tashra'u ba nga koy tàmbale di ko jàng lii nii ah, al imaam al xaakim raxmatullaahi moo ko solo wax jii nii ab xadiis la naka noon al imaam ad-Daylami raxmatullaahi alayhi daal na koy soloo ci al Firdaws